moom mooy Awf ibn Maalik ibn al-Ashja'i Awf ibn Maalik al-Ashja'i al-Ghatafani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ngi tuddoon Awf di doomi ku ñuy wax Maalik al-Ashja'i bokkoon ci ko jóg waa Ashja' al-Ghatafani ak ci waa ko jóg Ghatafaan moom Seydina Awf ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa imaam alxaafiz addahabi def na tarjamaam moom imaam Awf ibn Maalik boo demee it ci ñoom moo def taraajim yi dinga leen fa fekk ñoom boroom shajaraatu zahab boo demee tamit Euh, dinga nga fekk ay kiiwam ci ñoom ali boroom al di kan imaam alxaafiz ibn abdilbar al andalusi annamari raxmatullah ala ah, gis nañ ne moom seydna awf ibn maalik fekke na moom fekke na gazwatu mu'ta fekke na ghazwatu mu'ta comme ni ko imaam ahmad kon solo ak imaam ñoom imaam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah aley moo ne woon man bi ma ñëwee dama ànd ak benn ay renfort sax ab renfort boo xam ne madina lañ dëkkoon ma yaman la jóge woon mu daal di ñëw ñu ànd ak Seydina Zayd ibn Haarisa ànd ak génn ànd ak ñoom ñu jëm Mu'ta nee na kooku jóge woon Yaman renfort boobu ànd ak man amul woon benn jaasi benn armée lu dul jaaseen ji am ku benn benn benn benn gëléem mu laaj ko ne ko boo ma mënee jox der bi mu daldi koy def tur kii bouclier ci xare bi ba ñu dajee kañu romain yi ak seen allié yi min bahra wa bali ak ñooñu arab yu bari yoo yële deux cent mille face à trois mille waa ji daal daal di rey benn romain boo xam ne da doon sonal gaa yi daal di jël nag koo xam ne jaasi gi or la teg gi la la mu yor lépp or la mu daal di koy faat daal di nangu nga xam ne comme la yonent ma lay saab saab waxoon ci xadiisu kan Seydina abu qataada alxaaris ibn rib'i al ansaari radiyallahu anhu man qatala qatiilan falahu salabu li yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon képp ku rey képp ku rey ab combattant yéeféer ci toolu xare lam fa indi ci arme ak yooyu yépp yaa moom mu ne ko ma ne ko ma ne Seydina Xaalid ibn Walid daldi nangu mbir mi bi ñu gañee lii waxoon nañ la waa jumhur bokkoon na ci li tax ñu ne lii mooy wane ne kon ñoom dañoo xare baaturul en retraite Seydina Xaalid ibn gis daal di jël wàññi ci lim jële ci waa ji lenn li mu garde ko comme moo ne woon le chef de l'armée Seydina Awf ibn Malik radiyallahu anhu ma ne ko yow xanaa yëgoon na yonent bi alayhi salaatu wa nee na man qatala qatilan falahu salabu xanaa yëgoona yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ne nii euh, dafa jële arme ak yooyu rey ab yéeféer moo ko moom Seydina Xaalid ne ko aha kay xam naa ko waaye mu ne ko kon lan moo tax nga def ko mu ne ko mbir mi daa bari ci man mbir mi dama ko dama ko bari Seydina Awf nee na ma ne ko nag Xaalid di ko ko delloo la taruddannahu ilay di ko ko delloo wala wala la fan ha inda rasulillah di nga ko ko delloo ci nii wala boo ko delloowul bu ñu demee dinaa ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam naa ko yëgal ah voilà ah Seydina bañ joxu ko malgré tout joxu ko. nee nañu daje ci yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu lañ jeexewala woon ci jotaay bi weesu mu ñëw wax ko nettali mbir mi yonent bi aleyhi salaam ne ko Xaalid euh, lu tax joxoo ko lan moo la yenn ci lan moo tax nga def li nga li nga def joxoo ko te moom moo rey waa ji mu ne ko affaire bi dafa bari woon ci man istak istakthartuhu dama gis ne daal lii dafa bari pour benn nit léegi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Xaalid rudd alayhi ma axadta ne ko delloo ko li nga xam ne moom nga jële ci moom ndax waa ji yaman yi boobu moom moom mbir mi ndax kat lool la lool mooy luwaa bi man qatala qatilan falahu salabu kon nag delloo ko ko même bu dee ne jàpp nga ne dafa bari bon loolu waru la nekk raison léegi Seydina Awf ibn Malik ne ma ne <laughs> Xaalid gis nga waxoon naa la dinaa la matal de waxoon naa la boo ko delloowul li naa ko yonent bi alayhi salaatu wax naa ko nag ba àtte na yonent bi alayhi salaatu salaam dégg muy wax mu ne ko lan la nee na ma nettali ko ni mu demee yonent bi alayhi salaatu mer ne ko eh ne Xaalid finalement laa taruddahu alayhi bu ko jox dara ba pare ne leen yéen hal antum taariku li yi ne leen yéen manu ngeen maa bàyyil sama sama njiit yi lool taxawoon nañ ci ginoon nañ ci taxaw. Euh, ci jotaay bii weesu que ne loolu mooy le fait que ngay yëkkati sa kàddu ci koo xam ne njiit la surtout ci foo xam ne terrain de bataay la woon malgré gagné ngeen mais wóorul yéen a ngi chez l'ennemi loolu man nañ day discorde yonent mi alei satu salaam finalement mu ne ko bu ko jox dara mu ne bu ko jox dara yow Xaalid moom seydinaa Awf ibn Maalik al radiyallahu ta'ala ardaa am na xadiisu jaayante boo xam ne doon na ko nettali moom Seydina Awf ibn Maalik bi boo demee Euh, nu tudd imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo nee na moom Seydina Awf ibnu Maalik radiyallaahu anhu dañoo ma a nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na set lañu woon wala huit wala neuf yonent mi aleyhi salaatu nañu alaa tubaayi'uuna rasuulallah sallallahu alayhi ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li loolu la leen wax léegi ah nee na ñu ne ko fa qulna qad baayaanaaka ya rasulallah ñu ne ko mais yonent mi aleyhi salaatu salaam ñun jaayante nañoo ak yow fekk dañu jaayante woon ak moom ba pare mu ne waat leen mu ne leen alaa tubaayi'uuna rasulallah ndax du ngeen jaayante ak yonent mi aleyhi salaatu salaam jaayante mooy kii allégeance mooy nga def allégeance ci yonent bi aleyhi wassalaam comme niñ ko gisoon ci bay'atu ridwaan nee na ñu wax ko ne ko mais jaayante nañu ak yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na mu répété summa qaala mu ne alaatu alaa tubaayi'uuna rasuulallah mu ne ndax du ngeen jaayanteeg yonente ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa ñu nit ñu waxaat ne ko qad baayaanaaka ya rasuulallah a ah, bu ñun de bu kenn ci ñun jaayante woon ak yow moom konoonte kon ñu def ko mais da fekk ñu def ko ba pare nee na yonent bi alayhi salaatu salaam répété waan ne rasuulallah sallallahu ndax du ngeen jaayanteeg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam na fa basatnaa aydiina ñu daal di tàllal suñuy loxo wa qulnaa ñu ne qad baayaanaaka yaa rasuulallah fa alaa ma nubaayi'uka léegi nag bon comme wax na ko ñetti yoon nee ñu tàllal suñuy loxo ñu ne ko ah. ñun de ndaw yàlla li jaayante woon nañu ak yow waaye nag comme que lool nga bëgg waa alaamanu bàyyi ok léegi ana ci kaw lan la jaayante waat ak yow ginnaaw bi ñu jaayante ak yow ba pare xaala mu ne ala an ta'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa salawaati alxams wa tuti'u mu ne wa asarra kalimatan xafiya wala tasalu naasa naasa shay'a waaw mu ne eh, mu ne leen ni di jaayanteeg man mooy ah mooy ngeen jaamu buur yàlla moom dong te du ngeen ko bokkaaleek lenn loolu mooy premier point bi wa an laa tushriku bihi shay'a te ngeen bañ a ja bokkaaleek moom lenn jaamu ko te bu leen ko bokkaaleek lenn mooy kalimatu laa ilaha illa allah xams ngeen jaayanteeg man ci julli juróom waaw yi buur yàlla fara daal ci jaam bi ci guddi géeg bëccëg gi wa tuti'uhu te ngeen di topp nee na nag yonent ma ne saab-saab wax benn baat boo xam ne bu bu bu suufe la ko wax man dékkuma ko mu ne beneen bi ci tegu wala tas naasa shay'a te bu nit ñi dara dara mooy te kenn ci yéen demande service à personne xam nga yi ci kaw danga naan mais lii moom même ko jaayantewul moom la def mooy jullit bi nga xam ne dafa ñëw gëm yonent ma saa saa mooy du ne day xaar ngir jaayanteeg moom walla jaayanteeg kenn ngir bàyyi bàyyi bokkaale eh, commencé di jaamu yàlla commencer di respecter julli juróom non loolu nga jaayante nga ñàkk jaayantee ci yam waaye le fait que mu leen koy waxaat mooy solo gi yooyu am solo nga xam ne ci li dina tax muy jaayante yii lii mooy sookul bi moo tax jaayante gu mën a am feneen te yii nii duñu sookul bi amul njariñ jaayante ci ci ci ci diine bu dee ne yii nii respecté wuñu ko ibaadatullahi waxda wa tarku shirki billah wa wa wa wa wa wa tamassuku bi salawaatil xams wa itaatillah wa rasuli aw taatillahi wa rasuli loolu moom bu ci amul ma ne kooku tudd leen ko leneen mais loolu tuddul bayaan tuddul jaayante loolu kay moo yëfi caaxaan la gën doon moo tax ku la ne kaay ab sëriñ bu la ne kaay jaayante ak man nga ne lu ñuy jaayante amul daraay lislaam lu ci bokk kooku moom bu yoboo nga rocc sa loxo ne ko euh, wasalaam ne ko ba beneen yoon wala sax non ba beneen yoon adieu adieu parce que boo fa newee dalay tardeel te boo dof dof loo te mu réeral la jaayante goo xam ne waa yoonam newul ci noo def ak julleeg jul julliy juróom seen aqiida nan la demee yoonam newu ci te mu nga jaayante moom ma nekk sa sëriñ bañam kooku sayxu suu la de sëriñu bu yées la lu boo ko toppee dalay sànk de waaw te nag bu loreta la kenn lor la darara wala diraar te lor gi ëpp solo moom mooy waa ji sànk la moom waaw non moo tax mu wax leen ñii préciser leen ko mu teg ci wa allah tasalu naasa shay'an bii nag mooy li gën a tax wa allah tas alu naasa mooy damaa bëgg yéen ñii ginnaaw bi ngeen jaayanteeg man ci yépp yéen ñii ma tànn leen ci saxma saxaaba yi mu am lu particulier loo xam ne yéen a ma koy taxawul dama bëgg yéen ngeen incarner affaire boobu mooy ngeen nekk ñoo xamant xam nga saxaaba yi radiyallahu ñoom ñépp doon incarner lii nii mais ñii dañ ciy gën a ràññeeku mooy. te bu leen laaj benn service kenn mooy ngeen fexe yéen seen lépp buur yàlla képp kepp amul demande de service <laughs> bi nag moo tax jaayante du nekk loo xam ne lu ànd ak bakkan lay doon de lu simple lay doon de ah wa allah tasalul naasa shay'an bi xam nga mooy lan moo tax raawi bi tekki tekki na ko haa muy abu muslim alxawlaani mi ko jële ci seydina awf ibn maalik nga xam ne dana xaddatani alxabiibu alamin abu muslim mu ne xaddatani nettali na alxabiibu soppe bi alamiinu te wóor mu ne amma huwa ilayya fa habib moom de ci man ma soppe la wa amma huwa indi fa amin huwa la allahu akbar xam nga lu mel nii wax ju mel nii ku yàlla tax ngay wax suñu jamonooy léegi nii non waxuma nga ciy seet naan é bu mu waxul ne diw ci ñooñu la bokk te mu gisu ko neneen waxuma loolu de yow nga sincère te yàlla képp wax xooloo ci sa wax ji fayoo ci bor lépp lewoo ci waaw nga wax kese te yàlla tax nga teg ko ci critère li lislaam xam mën a seedeel nit lii boo ci gisee ñett walla ñaar boo moyul lu ñett boo ci gisee benn boo moyul lu ñaar allah amma huwa ilayya fa xabib wa amma huwa indi fa amin surtout deuxième bi xam nga xabib moom nit moom boo ko soppee loolu ak copp la ak sopp la ndax nit ku ne la tax nga koy sopp loolu yaa ko xam te loolu mën na nekk lu bari Euh, waaye nag fa amin bii moo garaaw ndax n'est pas amin qui veut n'est pas amin du du du du naan naan naan naan toog di daay déqalay may amin de mukk bokk ci umanaa yi du lu ndaw de yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la doon moom la masa doon noonu la ko buur yàlla mooñe moo tax kuffaaru Quraysh nii laata sax muy woote manuñu ko woon tudde leneen lu dul al ndax noonu la ko suñu borom mooñe loolu lay incarner nga xam ne ku mel noonu yaay gën sa jamono comme moom ni mu faaxal awaalima kullaha ni mu féetee moom bi yépp dal leen plafonné képp koo xam ne amin nga ci saw waay ñoñ ci say maas ci sa waa dëkk ci sa waa réew ci àddina bi yow nga gën ko faa doon yaa ñi ci des waaw mooy ñoo koo xam ne bi ci gën rëy nag ci amaana gi mooy digganteem ak boroomam waaw boobu la di amin du ne rek waa ji boo ko dénkee cent cent francs moom man ngaa tëdd nelaw du lool képp de te sax ki mel noonu daa fekk mu nekk koo xam ne ku am personnalité la ndax ku am pers ku amul personnalité manoo nekk amin mais sa diggante bi yàlla inna waaw dafa bëgg am turaddul amaanaati ila ahliha ngeen di delloo kóolu tey ci seeni borom yow nag sa borom dalaa wóolu daal di lay sàkk am ak yow pat waaw kalaw yow ma alasu waaw ne kan mooy seen boroom ñun ñépp ñu ne ko yow alastu bi rabbikum bam ne ndax duma seen boroom ñun ñépp ba ko d'accord ne waaw loolu moo tax yéeféer bi ba léegi d'accord naa mooy yaramam ndax yaramam ak yeneen yi manuñoo bañ wa in min shay'in amul lenn lu dul ne day sàbbaal buur yàlla ko mooy mooy lan kooku kay mais bi koy jariñ moom en tant que doomu aadama mooy de plein gré moom mu d'accord même bu nee d'accordul di di di soof soofloog def leneen mooy d'accord na ba léegi mais suuf que comme que yéene gi moom da ko doon bu bu sañoon bu sañoon du ko def loolu nag la ko buur yàlla di mbugale wala mu jéggal ko yërëm ko bu dee ne dugal na ci moom leer bu lislaam moo tax amaana gi être amin c'est entre ton te Allah et toi d'abord waaw ci ndénkaane yàlla yi ana yow nan nga ci mel nan nga ci taxawe wa aqimu salaa wa aatu zakaa loolu ay ndénkaane la de waaw daalikum wasaakum bi at taqwa yooyu yépp ana naka nga ci mel sa digganteeg sa borom allahu akbar boo ko matale mooy yow yaay nekk yow dangay nekk aminu sama te ku nekk aminu sama day nekk aminul ardi wallah kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa lan moo tax waa asamaan bi ma wóolu te yéen du ngeen ma wóolu yéen waa suuf keroog ba ko naafiq bu bon ba maa maami xawaari waxee lool ne ko i'dil ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko ne ko justel yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci sa ci bi gis naa ne juboo ci sa séddale Allahu akbar Allahu akbar hada qawlu kaafir loolu yéefér dëgg koy wax kooku il faut nga nekk zindiq par excellence naafiq international pour mën a gis yonent mi aleyhi salaatu salaam di def nga naan ko yow li ngay def jubut wal iyaadu billah wal iyaadu billah mu ne ndax waa asamaan dañ may wóolu te yéen waa suuf du ngeen ma wóolu moo tax ku mel ni sayyidina ibrahim aleyhi salaatu ba matalee ndénkaaney borom bi yi nga xam ne pak pacte yim boroomam mu ne ko moom suñu boroom wa ibrahim alladhi wafa allahu akbar maa la ko wax wa ibrahima ak sayyidina ibrahim alayhi anbiya alladhi mi nga <laughs> allahu akbar wëral alxuraan ba mu daj mooy moom la suñu boroom wax lool de waaw yonent yi noonu lañ meloon dañuy matal à ñi topp seen tànk yi noonu fokk nga nekk koo xam ne sa diggante sa boroom loolu da ngay nekk amiin waaw boo paree nag yow moom bi di des jarul nga ciy toppatoo di ci sonn yow gis nga yàgg sa borom moom foofu moom boo matalee lool bi ci des moom loolu c'est c'est c'est acquis d'office c'est acquis d'office ci bële la nekk waaw sa ak sa borom bu baaxee moo tax xoolal seetlu ko rek képp koo xam ne julli du ko raw waxtu yi da koy respecté du ko raw nag. bon foog naa loolu yàgg nañ ko wax du ne ñun fii ci Ndakaaru 14 heures et quart lañ def tisbaar man daal xaw ma lu ma doon def ba 14 heures 20 jot ma ne yii julli weesu na loolu waxu taxu taxul ñuy wax julli tay la tay la dina jot nga naan ma weesu na mais na 45 jot way na 15 heures jot way na 16 jot yaa ngi ci waxtu wi moo tax loolu taxul ñuy wax <laughs> loolu taxul ñuy wax. mooy koo xam ne day respecter waxtu yi di ko def ci rawatina bu koy def ci jàkka yi di nekk à l'heure kooku ku mel noonu seetlul boo ko joxee rendez-vous ndax dina tardem déet nga comparer ko waa ji nga xam ne moom moom julli da koy dikkale walla même bu dee mu ngi góorgóorlu dem jàkka jamais mu ñëw à moom foo jaar nu mbir yi mën a mel foo jaar daal dina am rakka ñetti ràkka wala minimum benn ràkka bu ko raw ku mel noonu nga nga nga comparer jëlal waaju mel ku njëkk ki ak kii nga nga nga jox leen rendez-vous nga xool kan moo njëkk ñëw parce que kee bi nga xam ne ci la respecté digganteem ak boroomam sàmm ko di ko téye mu rëy fi moom moo tax beneen rendez bu mu am ak keneen da koy respecté waaye waa joo xam ne moo daq tardé yow moom ñaanal ba boo bëggee teel a àgg bul bokk ak moom bus wala bul bokk ak moom oto bu ngeen dugg man a tardeem gi dina tax boo mayul oto bi day crevé yéen ñépp tardé te moom moo tax parce que jikkoom joojoo tax Allahu moo tax ànd na ko tardekat wala ab caaxaankat des fois ci mel noonu yow da lay toucher boo moywul waaw boo moytuwul nga naan way man pourtant teel naa génn ndekadul lenn waa jii nga àndal tax fu ngeen jaar di ngeen tardé ndax moom noonu la mel noonu la mel kon amin gi loolu la boo respecté sa digganteeg sa borom moo moo bu nit ñi loolu ay ay ay ay ay ay loolu c'est d'office c'est acquis ñi gën dëggu kàddu moo tax doo gis nit digganteem ak boroomam mu ciy wax dëgg képp tout le temps dëgg lay wax ba pare di wax lu amul ci digganteem ak nit ñi amul moo tax gis nañ Hiraql la mu waxoon Hiraql Qaysar la mu waxoon Abu Sufyan ne ko ah mooy bi mu koy laaj laajam yoo yële ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak yooyu ndax dafa amoon ci maamam yi koo xam ne buur la woon mu ñàkk nguur googu ñu ñàkk nguur googu nguur googu la bëgg jëlaat mu ne ko déedéet est-ce que doon na wax lu amul laata muy woote lii ñu ne ko déedéet finalement bi mu laajee laajam yépp ba pare mu ne bokk na ci lim ko wax c'est pas raisonnable te lool kenn du ñëw yow sa digganteeg nit ñi non seen diggante yéen est-ce que yéen mas na leen a wor voilà Abu Sufyan ne ah ñu nga moom nag ci ma suñoo war waaye am nañu ab trêve bu dox suñu digganteeg moom xamuñ nag nan la ciy mujje nan la ciy def bokk na ci réponse yi ko Qaysar wax keroog gisuma koo xamante ne nii diggante nit ñi du ci wor du ci wax lu amul di ñëw di waxal buur yàlla loo xam ne amul mooy loolu la loolu loolu moom c'est simple quoi raisonnement bu simple la koo xam ne digganteem ak boroomam du ci wax lu dul dëgg waaye du wàcc di di di di wax lu amul mais koo gis mu dàq expliquer diggante moom ak nit ñi kooku lu mu la wax ci affaire yàlla bul ak sharia bul jàpp loolu moo tax muhaddisuuna yi noonu moom baal mu daanu moom koo xam ne urifa bil kadibi même bu dul ci wàllu xam-xam bi kooku dañ koy classé ah ah non que ana lan moo ñuy rassurer que ne waa ji tey xadiis bii mu nettali bokkul ci li nga xam ne moom la am batat muxu ma mimma am batat muxu ci li nga xam ne yuuram gi moo ko créé cervelam bee ko créé lan moo ñu ci rassuré xamuñ ci dara kon nag dañuy fab lépp teg ci poubelle bi sànni ci santaare bi mu so ñu ñu ñu ñu pare mu leer nañu kii moom mucc ak ayam mucc nañ ci waaw moo tax Seydina abu muslim al-Xawlaani taabi'in bu mag boobu bu ne Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu anhu fa ne haddathani al-Habiib al-Amiin loolu bariwul ku ko mën a wax ci ñun bu dee ne yàlla tax na ngay wax boo ci amee benn boo moywul du ñaar bu ñaaree boo moywul du ñett waaw Allahu akbar Allahu akbar surtout léegi nga xam ne suñu heureusement ba suuf si moom façon bàkkaar yi ñuy def du loo xam ne day day pétrifié wu di xasaw sinon kon suuf si kenn dootuñu dëkk suñu jëw yéeg suñu ñàkk dëggu yéeg suñu suñu camoufle yéeg yooyu yëpp bu doon suuf si lool bu ci nekk boo ci def lu nëpp lay xeeñ wóor na yàlla suuf si kenn dootu fi dëkk sinon moom pollution nasale dina la rendi voilà waaye nag rahmatullah mi nga xam ne moom ci suturaam lañuy wéy de wallahi lawlaa sitruhu laftadahna laa ilaha illa bu dul woon ak mbalaan mim ñu mim ñu sànge suturaam bu rëy gi moom borom bi subhaanahu wa taala sattar wallahi bu dul woon lool torox nañu bu yàgg gàcce gàcce dugg nañu feeñ nañu ñépp démasqué nañu waaw allahu akbar kon mu ne moom seydina abu muslim alxawlaani raxmatullah alayhi xaddatani alxabibul amin moom moom moo nettali xadiis bi pour wax la ne te li yonent bi aleyhi salaatu salaam jaayeek ñoom jaayanteek ñoom wa al wala tasalu naasa shay'an du loo ne lu <laughs> mu ne faqad ra'aytu ba'da ulaa'ika nafar faqad ra'aytu ba'da ulaa'ika nafari yasqutu sawta ah, sawtu ahadihim famaa yas'alu ahadan yunaawilahu yunaawiluhu iyyaah allahu akbar allahu akbar mu ne man de abu muslim gis naa ci mbooloo moomu noonu six yooyu wala sept yooyu wala huit yooyu gis naa leen gis naa kenn ci ñoom mais day yéeg war waay yéeg fas wala gëléem wala mbaam yaram wadd am ku nekk ci suuf di dox du na ko waa jottali ma déedéet day wàccal boppam daal di koy jëlal boppam du laaj benn service <laughs> xam naa ñu mel nii ñoom suñu soxna yi ndeysaan bëggoon na ñoom jëkkër joo xam ne dafa masoon jaayanteeg yonent mi alayhi salaatu salaam lii nag <laughs> te duñu laaj benn service dara <laughs> xam nga gaay moom am na fi gaayoo xam ne bon man jëma comprendre ma leen mais bon ñu te gis naa ne ñu bari lañ ñoo xam ne ñoom dañu buñ toogee ci kër gi daal ubbi seenu téere wala seenu journal wala di xool télé toog ndaw si nekk ci ci ci ci ci cuisine bi wala du ne sax mu ngi mu ngi togg de wala boog mu ngi préoccupé na bu ma soxlaa sama sama big bi nekk sama armoire bu ma dem jëlalit mais danaan ko madame mooy gaayu nag mooy ñu tubaabe yi ñu naan madame waaw peux ma me donner mon stylo dans mon dans l'armoire daal di xëcc lunettes yi mel ni ki mooy <laughs> nga gis ñeneen ñi indil ma man nga maa indil lële jottali ma lële waay te yow gis nga ne dafa jàpp mu naan la sama loxo daa kii te tegal sa journal bi tegal sa téere bi dem jëli ko mais ñun léegi góor yi ñun moom léegi góor ñi jigéen ñee ci yam waaw léegi nag mooy xam nga femme boo xam ne moom moom ci yu mel noon ma de jottali ma lee day toog sax tëdd dem bay noppaleku ko na ko may man nga ma demal ci suuf jëlali ma lële yu mel noonu ak yu mel noonu kooku de bu amoon jëkkër joo xam ne dafa jaayante woon ak yonent mi alayhi salaatu salaam ne tamu leen laaj kenn dara kooku dina war naa bëgg de <laughs> boo bëggee nag yooyu yépp nag yow en tant que femme nga daal di ciy noppaleku am ci ngërëmu yàlla danga koy def jaamu yàlla bu ko defee yónni bopp walla lim jottali ma jottali ma yooyu da gis ne yaa ngi ciy xotti maqaama yoo xamante ne nii allahu akbar amaana amaana saraxe woon du la ko may boo ko jàppee jaamu yàlla gis ne man buur yàllaa tax may def buur yàlla da la ciy rétribuer loo xamante ne nii bari na loo yaakaaru mayu yàlla ca la ngay jëf ci say jaamu yàlla amaana doo ko fa am nga am ko ci lii allahu akbar gis nga kon mu ne gis naa kenn ci ñoom bu yaram waddee sax du ko la kenn du ne kenn jottali ma yar woowu mooy bu newoon cinquième étage dëkk cinquième étage am lu wadd moom wàcc ca suuf mu gis koo xam ne ci këram la jëm de benn xaritam boo xam ne day door a sonné ci interphone bi du ne ko waa sa waay xoolal am na sama kii bu wadd léegi man nga ma ko ndaaleel non du ko wax da koy bàyyi ubbil ko mu yéeg wala mu ne ko xaaral maa ngi ñëw man sax dama doon wàccaale léegi ma dajeeg yow yéegal mu wàcc ñëw jël benn affaire bu waaj naa ko mais mënoo woon a wax ma yéegal ndeke nag dafa jaayante woon wa allah tasalu naasa shay'a te bu leen laaj nit bu leen laaj nit ñi leen moom sëy naa awuf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu taala anhu wa ardaahu bokkoon na ci ñooñu moom Seydina Awf ibn Maalik Maalik al-Ashja'i keroog ku mel ni imaam al-Waaqidi nee na bésu fatxu Makka moom moo yoroon raaya waa Ashja' xam nga fatxu Makka bi Yonent bi alayhi salaatu salaam du bi Makka <laughs> tey de bon yàlla baax na bi muy ubbi Makka mooy dafa defar ay drapeau par bi mu jox leen ay drapeau même biir lamsaar yi Xasraj drapeau waa Xasraj am ko ko yor waa waa waa ñi ci des Aws drapeau waa Ghatafan am ñu ko yor drapeau waa waa waa Ghifaar waa Aslam waa Ashja ñoo ñépp ku nekk sa drapeau am ko yor léegi Euh, te lool buñ ci agsee dinañ gën a dugg ci détail yooyu ci fatxu Makka inshaa allahu taala moom nag moom moo yoroon waa drapeau waa Ashja akbar allahu akbar muy tribu de Ashja bi mu bokk moo tax ibn Maalik al-Ashja'i taala anhu wa moom seydina beneen beneen mbokk abu muslim bi abu muslim alxawlaani ak abu idris alxawlaani abu muslim ak abu idris alxawlaaniyeen ay taabiyen yu yu nganda nganda lañu woon mu ne moom abu idris rahmatullah alayhi mooy ñoom ñii nii jamono yeneen time ale saa saa ñu ngi doon dund waaw ñoom ay muxadram lañu muxadram pas muxadram littéraire de <laughs> xam nga waa littérature waa adab al adab al adab al arabi ñoom buñ la nee muxadram dañ naan waa ji sha'irun muxadram la sha'irun muxadram mooy kii boo xam ne moom saxaaba lay doon sha'irun muxadram sha'irun muxadram selon waa al adab mooy waa littéraire yi ñoom mooy comme Seydina Hassan ibn Thabit ñoom Seydina Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Salma wala Sulma radiyallahu ta'ala anil jami' ñooñ la ñuy woowee muxadram mooy poète boo xam ne dafa dund jaahiliya dund ci lislaam te ñooñ ay saxaaba la ñuy doon comme Seydina Hassan ibn Thabit nga xam ne dund na dañ naan soixante-dix ans ak soixante-dix ans soixante-dix ans jaahili mooy avant l'islam ak soixante-dix ans ci l'islam léegi comme ñoom Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu ta'ala anhu Sha'ir ibn Sha'ir waaw ah, <laughs> naa Kaab Kaab Kaab ibn Zuhayr borom Burda bi voilà ak kii Sayyid comme baayam tamit baayam di Zuhayr ibn Abi Sulma moom poète anti-islamique bu aay la woon bokk ci al ash-shu'ara as ñi nga xam ne mooy les sept grands poètes de l'Arabie anti-islam avant l'islam islamique l'avant l'islam di ñëw Salma wala Sulma ra'aytu al-manaaya xabta ashwa aman tusib yumitu tumituhu wa man tuxti yu'ammar fa yuhrami voilà moo doon wax lool mu ne borom burda borom burda mooy moon wayoon xasida ba mu defaloon yonent mi alayhi salaam dinañu ko gis yonent mi alayhi salaam kontaan summi yéere manto bi mu soloon daal di koy solal moom Seydina Kaab bu ñu tudde xasida bu burda moom la imaam al-Busayri doon kii ko mu mel noonu doon doon roy ci loolu moo tax tudde ko ñu tudde bu burda voilà ah. euh, kii nu mu tuddati lu ma doon waxati voilà baayam moo doon wax lool Zuhayr ibn Abi Sulma wala Salma mu ne mu ne ra'aytul manaaya gis naa dee moom nag poète la boo xam ne booy moom c'était un sage parce que poème am yi ak a bari yeewaate yeewaate voilà voilà di la yee la wan ne yii nii caaxaan yi gaa yi nekk même bu dee avant l'islam la woon lii suñu arab yi nekke naan sàngaraak fowe jigéen ñéeg nekk di rey nit ñéeg di razia ak di songu nit ñéeg ku man sa moroom duma jéeg yooyu ay jaaxal la mu ne ra'aytul manaaya dee leen fàttale ku dee man dégg man Zuhayr gis naa dee xatta ashwaa mantusib mu ne man daal damaa gis ne dee benn affaire la mooy day def day day day moo day mel ni koo xam ne comme day day day au hasard voilà lay kii au hasard lay lay jël nit ñi waaw comme ni nga xam ne koo xam ne ab silmaxa lañu ñu ko foo xam ne masu faa nekk après ñu ne ko débrouiller nag nga dem ni muy defee léeg-léeg mu jaar nii ba foog ne fii la après mu jaar nga neneen xam nga loolu du ay choix yu muy def day kii après mel lu am lu mu daj bu dee yor na yat ab tum mu laal xam ne fii kiiwul mu jaar feneen bu kiiwee defaan noonu mu ne man lu mel noonu laa gis dee melo moo tax da gis ñu naan la mort a frappé quartier tel tey ci suba bi ca ngoon nga nga dégg frappé na beneen quartier mu ñëw tegg fi baay ji tegg fi yaay ji tegg fi taaw beeg eh, ñi ci topp ci moom jël ki mujj ki mujjee juddu wala mu tegg fi ñoom ñépp jël ki nekk ci digg bi suba mu daal bi ñëw jël maam ji bàyyi fi bàyyi ji wala mu jël bàyyi ji bàyyi fi maam ji mooy loolu mooy amul logique boo naan ah la logique voudrait que aujourd'hui suñu famille ki war a dee mooy tel non loolu amul xabta ashwa a mantu si kum ne luus nag dee moom tumitu mooy comme que day mel ni day day day tatal rek di kii ku mu laal rek mooy yow yaay dee waman tuxti ku mu moy yoo am mar kooku fekk moom mu lay moy <laughs> yatu deewi du la laa laalagu la mooy ne yow moom yaa ngi fi too euh, da ngay kii rek waaw euh, day day day day gudd fan way way yuxëram yi nekk màgget après du continuer noonu voilà par exemple euh, ñoom Seydina Hassan ak Ka'b ibn Zuhayr lañ naan shu'ara ci waa Ladab al muxadramun ndax dañoo fekke ci période avant l'islam ak ci l'islam comme ci jigéen ñi alxamsa tumaadar radiyallahu ta'ala defoon nañu tarjamaam ci nisaa'un hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna muy alxamsa radiyallahu anha mooy ku ñu mel noonu lañ naan ci waa adab muxadram waaye bu dee ci waa xadiis kenn du leen wax loolu waa xadiis buñ nee muxadram mooy nit la koo xam ne jamono yonent bi alayhi salaam mu ngi doon dund bi yonent ma lay saa saam nee ci kaw suuf fee ci Medina moom mu ngi fi woon waajee ngi fi mais sauf que laata gëm na ko mais laata mu koy gis si dafa ñëw fekk ñu ne ko yonent ma lay saa saam génn wala bi mu génnee ba pare moom lay door a feeñ même bu dee gëmoon na ko mooy mu ngi doon dund jamono yooyu soit la ne woon wala ci village yi nga xam ne sax soriwuñ woon mais masu masu la dem ci yonent ma lay saa kooku lañ naan muxadram ñooñ kooku ñooñ nag. ci taabi'in yi ñoom ñoo féete kaw loolu moo tax par exemple Sa'id ibn al-Musayyib mi ñuy wax Sa'id ibn al-Musayyib ci tabaxaat yi comme li imaam al-Hafiz ibn def li gën a dëgër mooy même bu dee al dañ naan moom dafa nekk ci moom fi ñu koy placé boo seetloo mbir mi ni mu demee mooy moom bokkul ak muxadram yi place ah, non muxadram yi ñoo gën a ñoom Abu Usman an-Nahdi ñooñ ñoo gën a màgg ñoom Abu Wa'il ñooñu ñoo gën a màgg ñoom ñoom ñii nii ñoom ay abu idris abu muslim alxawlaani yaan ñii ñoo gën màgg mooy ñoo gën a mooy ci classification voilà mooy par classe mais bu dee ne ngëneel bu dee ne par exemple kan moo ëpp lu def ci ci xeet wi ci wàllu xam-xam di ki yaatal loon mooy Seydina Sa'id ibn al-Musayyib voilà même bu dee Uways xoola Uways voilà Uways mu xatram la Seydina Uways ibn al-Qarni mi nekkoon moom nga xam ne yeneen time alay saab saab da doon moom da doon waxtaani ay mbiram yëgal ko Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali ak ñooñu radiyallahu anhu mais malgré tout ça Seydina Uways gisul yonent bi alayhi ñëwul Medina Seydina Omar ibn al-Khattab moo ko gis te kooku mooy afdalu taabi'in taabi'in moo ci gën moo ci moo ci gën voilà Euh, kon lool la muxadram kon affaire boobu léegi kon mooy ñoom abu muslim yi ñoo taxoon ñuy wax lool ak abu idris alxawlaaniyaan radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma euh, mu ne si abu idris mu ne xaddasani awf seydina awf ibn malik al ashja'i de moo ma nettali radiyallahu taala anhu xadiis bi imaamu albuxaari raxmatullaahi alayhi daal dina koy soloo na ko noonu imaamu muslim ibnu alxajaaj ah, non imaam al ah, kii moo ko soloo imaam albuxaari ak kan imaam abu daawuda voilà imaam abu daawuda sijistaaniyu voilà moom ñoom ñoo ko soloo ak ñoom imaam ibnu maaja imaam ibn Maaja imaam ibn Maaja ah radiyallahu taala an boo demee ci al-Mustadrak bu imaamul Xaakim an-Naysaabuuri raxmatullaahi ala al-jamii daal dinañ koy solo eh, Seydina Abu Muslim Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu mu ne Seydina Awf moo ma nettali mu ne dama dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa huwa fi xaymatin min adam fekk mu ngi ci benn tànt boo xam ne ci der la ci der waaw tànt boo xam ne der lañ ko defare waaw ci riwaay imaam al bi ba mu ko ndi ci kitaabul jizya foofu la ko ndi baabu maa yuxdaru min al wa qawlillahi taala wa in yuridu an yaxda'uuk fa inna xasbaka allah mu ne waxu baabu bunte ngi moom imaam al buxaari cey moo yéeme muhammadu ibn ismaayil ibn ibrahim ibn al mughira ibn bardizbah al ju'fi al buxaari al ju'fi radiyallahu ta'ala mu ne baabu bunte ngi maa yuxdaru li ñuy moytandeku min al ghadri ci wor boo xam ne day jóge ci yéeféer yi wa qawlillahi ta'ala ak waxu suñu borom bu te bu bu màgg mi moom borom bu bu kawe bi wa in yuridu an yaxda'uk yéeféer yi yëgal na buñ la bëggee tromper nax la fa inna hasbakallah yow moom ki la doy mooy sa boroom bàyyi leen ñuy tromper tromper waaye yow sa boroom doy na la walla kafaakallah kafaakallah wa huwa xayru ki ñi ñi nit ñi waa voilà foofu nag foofu Seydina Awf ibn Malik Aba Idris dane qaala sami'tu Awf ibn Malik qaala ataytu an-nabiyya fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam foofu mu wax kañ la woon mu ne ghazwatu Tabuk la ñu xamaale ti ne kon Seydina Awf ibn Malik al-Ashja'i fekke na ghazwatu Tabuk ca tàng bu tarba te fekkoon na ghazwatu Mu'ta foofu romains yi lañ doon laale waaye Tabuk it romains yi la moom moom <laughs> moom exercé na jarbu na romains yi mu ne léegi euh, euh, dama dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam ci xare Tabuk fekk mu ngi ci benn xubba benn coupole min adam mooy benn mbaar min adam boo xam ne ci der la ci yeneen riwaaye yi nee na euh, fekk mu fa tawadda wudu'an makisa makisa mu ngi mu ngi jàpp li nag yonent ma ngi saa sama ngi jàpp mais du jàpp gaaw mooy dafa jël taawam jàpp voilà ma ne ko yaa rasulullah sal yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adxulu nee na ma ne ko neen ma ñëw yëglu lool la é kenn du ñëw ne sabañ ci biirub kër wala biiru kii dangay ngay yëglu ñun moom léegi dañoo tàmm ay ay ay ñànk ñàkk ñàkk xam jàngale l'islam ba kuy yëglu sultan sax ñu naan waa ji de tubaab la ndey saan fëgg boo koy def ci wéeru wolof ñu ne waa ji tubaab la moo taxit loo ci gis dañuy ñëw dugg gis nit ki mu nekke loo xam ne waroon nañu yëglu ñu nekk fanaan ah maa ngi jéggalu de mais loo jéggalu jéggal jéggalu jaru ko def nga li ngay def bunt baa ngi lu fi jar même bu amul woon kok kok taxaw yëglu waaw kenn ngi ci biira loolu luy façon yëglu la ah. waaw mais dara mu ne ma ñëw ne yonent bi alei satu ma ne ko ndax ma dugg yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na moo ma ne ko waaw qultu kulli ne ma waaw ma ne ko sama lépp ndax <laughs> akbar mooy xayma bi yonent bi alei satu salaam ne ko dafa tuutee tuutee tuuti xalaat ko ci tàntu Quechua yi doo sori <laughs> ni mu tuutee amaana noonu la xaw a mel mooy du tànt bu rëy boo xam na ngay jàpp comme tànt Kadhafi yooyu nga doon gis rahimahullah non du loolu ah ngan gi tàntam yooyu mu dooroon Élysée ki yooyu yooyu du yooyu ah <laughs> non boo jëlee boo ko xalaatee façon tànt yooyu mooy yàqu ka ah mooy juum nga tànt bu ndaw la tuuti nee na moo tax ma ne ko ma dugg mu ne ma waaw ma ne ko kulli sama lépp ndax mbir mi dafa tuuti mu ne ko waaw kullu ko essayé duggal sa lépp rek nee na bi ma duggee summa qaala mu ne ma yaa awf mu ne ma yow aw ibn malik al-ashja'i radiyallahu anhu udud sittan bayna yaday saa allahu akbar mu ne ko konteel siis a ngi siis yoo xam ne day xew balaa àddina bee tukki siis yi moom fekk gisagoo ko ku la ne tukki na nee ko demal toog waaw waaw waay waay maa ma ma ma maa hi maa huwa haasi eh, haasi sitt waay waay waay sitt yooyu ñooy lan ah nee na waaw nee na yàgg naa tàgge boppam ah. du idaa jaa ak see ko tàgge de idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa kon nag fa sabbih bihamdi rabbika te li ci des mooy wastaghfirhu tamit innahu kaana tawwaaba du lool kese ci des ah. du lool rekk ko tay tag tàggee ah du lool kese moom ci boppam tàggee na boppam moom alayhi salaatu wassalaam nekku fi ngir sax loolu yitteelu ko li ko yitteel mooy mission wam mission bi ko boroomam jox mu nekk yërmande ngir toute la terre entière ak tous les ak fu fu dara dara mu nekk yërmande ngir lépp lil alamin en dehors mooy lépp loo xam ne boo boo génnee borom bi subhaanahu li ci des lépp yonent ma lay saatam xàttal malaayika yërëm yoon la ngir moom looloo ko yitteeloon waaye du ay nekk fi ñaata at lay am ak dinaa fi yàggam déet. moo tax boroom xam-xam yi loo boroom xam yi lool la roy yonent ma lay saab saab at yi ngay def ci kaw suuf du looloo ëpp solo mais lan ngay def ci kaw suuf ci at yi nga am même bu dee ne yu tuuti la allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu am solo mu ne ko kon six yi ngay compter fekk gisoo ko mooy àddina bi tukkiwul bay na ya day saa ci kanamu allaaxira balaa xew mu ne ko jàppal bi ci njëkk mooy mawtii samak faatu samak faatu mooy fekk yaa ngi ma fiy gis waaw niñ ma gise nii ngeen di ñëw di ma seetsi may nekk ak yéen ngeen di waxtaan ak man ma leen di jàngal di leen yëgal di leen bégal di leen xupp fekk maa ngi fii

ñun moom lu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne c'est pas le moment fu ne moo tax <laughs> boroom xam-xam ba nga xam ne ca biir teen ba la dugg lañ ko la dugg laata ñu koy uti luñ koy génnee mu dicté fi téere boo xamante ne moo jommal waa àddina allahu akbar allahu akbar loolu la neewul waay yow teen bu xat bii sawaay maarama seet ndax damay dundam dee ndax man yii di paniquer déedéet mu ne taalibeem bi en attendant ñuy xaar lu ñu génne bindal di dicter muy bind allahu akbar yonent bi alei satu ci ci xayma bu xat nii mu jàngal fi say naaw fu lii ne ko konteel takkal juróom benn mbir yoo xam ne bay na yaday saa balaa àddinaa tukki lay xew mawti sama faatu summa fatxu baytil maqdisi ak ubbi Jérusalem gis ni wax nañ Seydina Omar gis nañ ni nga ko ubbee ñoom Seydina Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah ñoom Seydina Bilal ñoom Seydina euh, Mu'adh ibn Jabal ñoom ñi nga xam ne ñoo ubbi foofu ñoom Seydina kan Abu Darda radiyallahu taala an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko càppal fekk ubbeeguñu baytul maqdis te jamono yi nekk Mu'ta te mu te ki leen doon eh, kii nu mu tudd tabu tabu kañ naroon a amal pro kañ doon xeexali mooy Qaysar César Hiraql azim ar-Rum ñoom lañ doon xarale jamono jooju mun ne ko fekk waxuma la foofu yépp la nekk dañ koy nangu te loolu fekk amagul jënd nangoo bu ñu Jérusalem xamal na àdduna bi tukkeeku waaw summa mutaanun yaxudu fiikum qa quaasil ghanam ka quaa ka quaasil ghanam allahu akbar mu ne troisième dee muutaan mooy dee gi day bari loo xam ne yaxudu fiikum mais dee gi day mais day mais mais vous moom da ngeen di dee une telle façon boo xam ne yéen jullit ñi yéen nit ñi comme feebar boobu nga xam ne day jàpp bakkanu day jaar ci bakkanu kii e, gàtt gi di leen ray rey yu metti lu mel noonu mu ne jàppal beneen summa istifadatul maali xatta yu'ta ar-rajulu mi'atu diinaar fa yadhallu saaxitan mu ne jàppal beneen boo xam ne dafa bokk ci liy wane ne bu fekk xawagul mooy àdduna bi ki wóogul mu ne alal day bari dañuy jox nit alal day bari ba gis nga boo jëlee cent dinaar xam nga cent dinaar benn dinaar rek à peu près deux cent euros la cent cinquante euros deux cent euros ah loolu mooy dinaar waxuma dinaaru dëkku araab yii boo demee léegi mooy dinaaru bu yàgg boobu équivalent am léegi ay côté cent cinquante jàpp deux cent euros la imaginez koo xam ne dañ ko ciy jox cent dinaar mu ne jëluma mer ndax lan cent dinaar lañ koy jox mu jàpp ne dara ndax ala bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar summa fitnatun laa yabqaa baytun min al-arabi illaa daxalatu mu ne ko ginnaaw gi jàppal beneen fitna goo xam ne mais du bàyyi benn këru arab benn këru jullit lu na fa dugg Allahu akbar Allahu summa hudnatun takunu baynakum bayna banil asfar fa yaghdirun ginnaaw jàppal beneen muy trêve boo xam ne dina nekk seen diggante yéen ak tubaab yi waaw fa yaghdiruna mooy mooy banil asfar mooy woromee yi mooy ñi nga xam ne diinil masihiya ñi nga xam ne ñoom ñooy seen cosaan mooy loolu nasaraan yi ñu daal leen wor fa yàqulu fa yàtuunakum taxta samaniina gaaya ñu dikkal leen yéen ci suufu yor dañuy baree bari ay coalisés lañuy doon quatre-vingts mbooloo ay drapo dinañ ko mooy ay yu bari contre yéen taxta kulli gaayatin ithna ashara alfan suufu drapeau bu ne douze mille personnes allahu akbar allahu akbar kon loolu la seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom seydina Awf ibn Maalik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu ci xadis boo xam ne imaamu Ahmad bi sanadin saxiix moo ko soloo mu jëla ko ci yoonu Bahz ibn Bahz mu jëla ko ci Abu Awaana mu jëla ko mu ne xaddasanaa Qataada an Abi Mali an Awf ibn Malik imaam Ibn Hibbaan soloo na ko wéral na ko imaamu Tirmidi soloo na ko ci Hannaad as-Sari an Abda an Saciid ibn Abi Aruuba an Qataada an Abi Maliih an Awf ibn ah. mu ne moom Seydina Awf ibn Maalik mu ne dañoo masa mooy voyage voyage bu ngand bu bu gudd ak Yonent mi alayhi salaatu ba guddi jot ku nekk daldi mooy ba fajar gi waa jot mooy fin guddi gi ku nekk daldi tëdd Euh, ngir noppale ko nee na bi ñu tëddee ba ci affaire bi ñu xaw a sori tuuti ma xool ma xaw a ma jóg gisuma yonent bi alayhi salaatu salaam moom fa mu fa mu newoon ca raaxilaam fa mu mooy ku nekk sa gëléem ngay wàcc ci sa gëléem nga tëdd foofu ma gis fi yonent bi alayhi salaatu nekkul moom ci gëléemam foofu nekku fa waaye mu ne fa afzaani daalik loolu nag daal di may tiitloo ma ne ya yonent bi alayhi salaatu salaam nekku fi ah ya loolu nag bi ma tiitloowee man awf fantalaqtu altamisu ma daal jóg ah di ko wër ci guddi gi mu ne fa ida muaadan wa abu muusa yaltamisaani yaltamisaani ma ma dajeek ndeke naa Abu Musa al-Ash'ari ak Seydina mu ibn Jabal ñoom it seetlu nañ lool avant man ba di ko wër ba di wër yonent bi aleyhi salaam ci àll bi mu ne bi fa baynaa nahnu ala dhalik is sami'na hazizan bi a'la al-wadi ka hazizi raha ci lañ dégg benn bruit ci kaw xur wi mu mel ni xuru mooy ar raha mooy liñ doon dëbbe seen kii yi nga xam ne aw gëléem lañuy teg muy wër di dëbb seen seen nawaa yeeg yooyu seen euh, kiiwu tàndarma yeeg yooyu yi ñu doon dëbbe nee na ñu daldi koy ñu daldi koy dégg ka hazizi way qaala fa axbarnaahu bi ma kaana min amrina bi ñu ko gisee moom yeneen tamit saa saa mu ñëw ñu daal koy laaj ñu daal di koy nettali li tax ñun ñu daal di li tax dañu kii gisuñu la moo tax ñu tiit di la wër nii mu ne ataani laylata aatin min rabbi fa xayyaranii bayna shafaa'ati wa bayna an yudxila nisfa ummati aljanna fa xtartu shafaa'a allahu mu nekk mu yonent ay saa saa am ne leen daa am ku ma dikkal ku bàyyeekoo ci sama borom azza wa mu tànn ma entre lan ashafaa'a mooy ñu ràmm ma mooy ma ñu may ma ak ràmm may ràmm waati ci sama xeet entre lool la woon choix bi entre ràmm gi wala sama xeet buñ ko xaajee ñaar ñoom ñépp benn xaaj bi dem aljana nee na nag man nag ma tànn li nga xam ne mooy shafaa loolu mooy wane ne kon shafaa moo ëpp doole kon shafaa moo lay wan ne yonent mi alayhi salaam dina ràmm lu ëpp xee xaaju xeetam dinañ dugg àjjana ndax moom alayhi salaatu wassalaam ndax bu doon lool la kon mu tànnoon bu njëkk bi mais bii dafa ëppi avantage allahu akbar te bii nag bokkul ak shafaa al uzma gi de gu mag a mag gi googu moom pour ñépp la yéefee rek jullite ci yem nee na Seydina Awf nee na bi mu waxee lool ma ne ko anshudukallah wa soxbata yaa nabiyallah lama ja'altana min ahli shafaati qaala fa innakum min ahli shafaati allahumma ij'alna nahnu idhan nahnu aydan min ahli shafaatihi sallallahu alayhi wa sallam amin ya ne leenan ma ne ko maa ngi lay dagaan sa boroom yow yow yow ndaw yàlla li que ne ñun ñépp dañ ñu boole nga boole ñu ci sa réer ci sa shafaaxa goog sa ramm goog ci ma lay saar-saam ne ko yéen ci samay ñi may ramm ngeen bopp allahu akbar kon buur yàlla yàlla nag ñu boole ñu nit ñun ñi ko jàng nii gis ko nii waaye waaye yàlla nag ñu ci boole yàlla nag ñu ci boole te amuñu ci sikk amuñu ci sàkk allahu akbar ah, moom nag seydina Awf ibn Malik al yi ku mel ni imaam xalifatu ibn xayaat ak seydna abu ubayd ak imaam al-Waaqidi nee nañu mu ngi génn àddina la 73 après gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam kon radiyallahu ta'ala an Awf ibn Maalik al-Ashja'i wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa mawaahu